yaa ayyuhal ladhiina aamanuu atii'u llaah yaa ayyuhal ladhiina aamanuu atii'u llaaha wa rasuulahu wa laa tawallaw anhu wa antum tasma'uun mu ne yaa ayyuhal ladhiina aamanuu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal atii'u llaaha topp leen boroom bi tabaaraka wa ta'aala wa ak ndawam bii mu leen yónnee alayhi salaatu wassalaam wala tawallaw anhu te bu leen ko du mooyu daal koy wan gannaaw wan gannaaw ku moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak am njàngaleem wa antum te yéen tasma'una yéen a gën dégg alquran yim leen di wax ak li nga xamante ne waaraate yim leen indil mu ne wala takunu te nag bu leen mel mukk ko kom ñi nga xamante ne nii qaalu dañoo wax comme yéefiru Quraysh yi ne sami'na waaye yow ñun dégg nañ li ngay wax wahum te ñoom laa yasma'un dégguñu tus bees leen mas di jàngal alquran ñu naan waaye yow ma ne ñun dégg nañu daal ah dégg nañ léelu nag du déglu loo mooy waaw dangaa bëggoon danga ne foog ñu dégg waaye dégg nañ ko c'est bon ah léegi nag nañ jàll ci leneen wahum laa yasmaun fekk dégguñ dara dégguñ déggug di fay tantal de ak fekkug waarug déggug dafa essayer fexe ngir doxe la ñuy wax naa tanaafiq yi tamit noonu lañ mel ñoom boo tax dégguñ tus xunna sharra bi suñu boroom nag gis nga nag ñi gën a yées ñi gën yées ci liy dukkat ci kaw suuf inda allahi fa boroom bi tabaaraka wa taala as mooy ki nga xamante ne nii dafa tëx al bukk mu ba pare nekk lu mooy ne waa ji dafa tëx ci dégg-dégg moom dina dégg nii de boo ko woowee dina la dégg waaye dëgg moom manu koo dégg da koy déranger ndax nitu baatil la nitu neen la al bukk mu mooy ki nga xamante ne nii moom mu wax dëgg loolu moom da koo da koo da koo da koo jomb moom daa mel ni dañ koo dëddaleeg wax dëgg daal moom lépp lu mu wax ay tojaangel ak wax ju ñaaw ak waxu kéefër ak waxu shirk loolu lay wax mu ne alladina gaa yooyu moo ñi nga xamante ne nii laa yanqiluuna duñu xalaat mu ne wala walaw alima allahu fihim xayra te ñi muy wax nii nag mooy waa Quraysh ñi nga xam ne ñoom la faat keroog ñi mu faat ci xare bi moo tax mu ne wala walaw alima allahu fihim xayra te nag bu boroom bi tabaaraka wa taala xamoon ci ñoom daldi woon def ci ñoom nga xamante ne nii xayraa ak yiiw goo xamante ne nii moom la ñuy dégg yiiw gu tax ñu dégg dëgg di ko topp waaye waaye kon la asmaahum konoonte kon dina leen déggloo alquran dina leen déggloo waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak li nga xamante ne wooteem gii mooy dégg goo xam ne gu leen di jariñ siinoo dégg nañ mu leen di woo waaye jaruñu leen tus waaye walaw asmaahum suñu borom ne gis nga daa am ci ñoom ñoo xam ne te mooy ñi mu faat ñii ñi nga xam ne moom dafa dogaloon ci dogalam bu njëkk ne ñii ñoom nu mu man di mel nu mu man di wëlbatakoo duñu gëm ñoom Nadr ibn al-Harith mii Uqbat ibn Abi Mu'ayt mii Umayyah ibn Khalaf Abu Jahl yii lu ma man di wëlbatiku ya dara lañ dul gëm moo tax mu ne walaw asmaahum te gis nga bu leen déggloon sax la tawallaw dinañ dummóoyu wahum te ñoom mooriduuna ñu ngay wane gannaaw di dem yoonam yaa seen yoon mu ne yaa ayyuhal ladina amanu mu ne ee yéen ñi gëm borom bi tabaaraka wa taala istajibu lillahi wuyul leen bu leen boroom tabaaraka wa taala mu ne wuyul leen li nga xamante ne mooy seen boroom tabaaraka wa taala waaye walir istajibu lillaahi wuyu leen boroom bi tabaaraka wa taala walir rasuuli waaye wuyul leen ndaw yàlla bi sallallahu alayhi wasallam ida daakum bu leen buñ leen woowee limaa yuxyikum ndax ñoom duñu leen woo dul ngir li nga xamante ne mooy dundal seen xol yi di dundal seen yaram yi waalamu te na ngeen xam ne anna allaha dëgg-dëgg borom bi tabaaraka wa taala yaxwulu mooy dox baynal mar diggante nit ki wa bi ak xolam mooy ne borom bee ko gën a jege xolam de te tamit la muy gëm ak la muy ñàkk gëm loolu borom bee dox digganteem ak loolu le bu bëggee mu gëm mu daal di koy yombalal bu bëggul nag mu gëm mu daal di koy seetaan du gëm de wa annahu te dëgg-dëgg moom ilayhi ci moom borom bi tabaaraka wa taala tuhsharuuna ci lañ leen di pang ci lañ leen di dajale ëllëg léegi nag aay bi laaya bu rëy la mooy nag mooy tekkiwul mukk moo gis nga ni ñu ko tekkee tekkiwul ne yéen ñi gëm yàlla te wuyu leen borom bi tabaaraka wa taala ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam idaa da'aakum bu leen woowee limaa yuhyikum ci lu leen di jariñ loolu charte de doone kon nag bu ma bu ñu ma woowee ci loo xam ne man du ma dundal dara laa dul dem déedéet looy du ñu leen buñ leen woowee rek na yéen wuyu ndax ñoom du ñu leen woo lu dul ci loo xam ne da leen di dundal loolu moo tax hayya ala salaa nit ñi dem voilà nga war a bu dee ne amoo benn ngànt boo xamante ne nii pour ñi nga xam ne dañoo jàpp ne ñoom julli mbooloo farata la même bu dee ne insha allahu taala li gën a dëgër mooy ne loolu moom du farata même bu dee ne moo gën mooy sunnaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa am benn ci xadiis bii nii al imaamul buxaari naka noonu ñoom al imaam abu daawud ak al imaamu nasaayi ak ibnu maaja rahmatullahi alayhim dañoo soloo ci abu said ibn al-Mu'alla as-saxaaba la woon radiyallahu taala anhu mu ne damaa nekkoon doon julli yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di may romb nag daal di may woo bi ma woowee nag bon dikkaluma ko ba ma bàyyi ba ba sëlmal sama julli ba pare ma daal di koy dikkal nag mu ne ma yaa yow lan moo tax bi ma la woowee daal di lan moo tere woon ba nga ñëw dikkal ma bi ma la woowee ne ko alam yaqul am na ci beneen riwaay dana ko dama doon julli mu ne ko xanaa déggoo li sa boroom wax ne yaa ndax borom bi waxul ne yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal istajibu lillahi wuyu leen seen borom tabaraka wa taala wali rasuli wuyu leen ngir borom ni ndawam bi alayhi salaatu wassalaam ida daakum waxul ñoom ñaar buñ la woowee de waxoon nañ la dafa boole borom bi ak ki nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax benn phrase bi loolu mooy verbe bi benn la ko conjugué mooy rek dafa dugg ci li nga xam ne moom lañ doon wax ci jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna bu ñu leen woowee ci lu leen mu ne ko loolu léegi nag mu ne ko ah waaw kon de bu beneen yoonee dinaa ci bàyyi xel loolu la mooy jaam bi bu nee dox di julli naa fi la ko julli bu ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam woowee li mooy daa war a bàyyi li nga xam ne mooy julli ga muy def na sëlmal te wuyu ji ci saase ndax suñu boroom loolu ëpp solo ndax moom du woote lu dul loo xamante ne nii lu leen di dundal la de luy nag rawatina fii nii ci xare bii nii walla mooy yéen jullit ñi bu ma leen woowee rek mooy na ngeen dikk bii nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam wootewul woon ne nañ leen dem gis nañ ne mu génne ñenn ñi nga xam ne sax dañ ne woon bàyyil suñu war ne da leen déedéet duñ leen xaar ku yor sa warwaay fii nga ñëw ñu dem ku yorul nag jéggal nañ la kon nag lool la ne mu ne wattaqu na ngeen ragal nag fitnatan fitna boo xamante ne nii bés bu ñëwee di dal laatu si ban na du yem du laal na ñi nga xamante ne nii zalamu ñoo tooñ minkum ci yéen xaasa kepp kepp mu ko wa'lamu ta na ngeen xam ne anna allaha kene borom bi tabaraka wa taala shadidul iqabi mooy la ci ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo am loo xamante ne gis ay yu ñaaw alhamdulillah di xew nga toog naan sama yoon new ci te yow nga war a munkar ñi gis muy xew nga toog naan sama yoon new ci vie privée vie publique mais nan la leen déranger mais nguur jigéen mais lu ñuy suñu yoon ñaari góor yu bëggante waaye yow nga leen yoon dacee ne ñun problème u économie mooy suñu affaire comme ni nga xam ne noon laa ko déggoon benn kii ab yéeféer boo xam ne xamul dara mooy moom boom ba mu nekkee yéeféer jeex na doon wax loolu benn nasaraan waaye bari na ñoo xam ne jullit la noonu la ñuy xalaate wal iyaadu billah naan mais moo ci ne yi loolu loolu waay waay ma ne nañ leen nañ leen jàmmal gars yi quoi ñun li ñu amal solo mooy te xamuñ ne économie boobu mais dafa lii ak doxal li nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa laa sant voilà ndax loolu la moo taxoon mu ne woon. walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min as-samaa'i wal ard mu ne gis nga a asamaan waa xo waa waa ngox yi bu ñu gëmoon ragal seen boroom dëgg-dëgg konoonte kon dinaa ubbi xéewalu li ay barkey asamaan yi suuf si waaye nag gaa yi defuñu ko mu ngi noonu la léegi nag loolu la mooy laay bii laay bu rëy la ci yooyu mooy gaa yi toog di jaay naan ñoom ñoom dañoo maandu te loolu du maandute maandute mooy nga gis loo xam ne du noonu nga lii bu dee xamante ne nii yow boroom xam-xam nga nga leeral nit ñi argumentation yi bu dee yow xamoo nag te xam nga ne baaxul nga ne leen lii daal baaxul waaye du ma dugg ak yéen benn laay benn na xadis ndax xaw ma ko bu ngeen bëggee diw ngeen woo ko waaye daal lii xam naa ne baaxul kon nag lii la suñu boroom nee na nag na ngeen def attention ba li nga xamante ne fitna goo xamante ne nii mbugal goo xam ne ña ko defoon ña doon def ñépp toog ko gisoon nañ xadis boobu la bu Seydina an-Nu'man ibn Bashir bi yonent bi alayhi Hishaam radiyallahu ta'ala an Nu'maan wa an Nu'maan radiyallahu anhu bi muy nettal yonent sa sa salaam doon joxe misaal ñoo nekkoon ci gaal gi nga xamante ni nii ñenn ñi nekk ci suuf pour ñu am ndox foog ñu yéeg ci kaw ngir mën a am foofu ndox ci gaba bato lañ ñëwoon léegi nag gaa yi nekk ci suuf ne non suñu baagante yi daal daal dinay bari quoi léegi nag ñun daal na yem fii bënn gaal gi bu ko defee ñun daal ñuy ut ndox fii voilà léegi ndax loolu léegi nag bu la boo xam ne ndox muy tëm-tëmi la gat bato gi nekk garaawul ah bu ñu ko bënnee daal fii ñun dinañu doy ah ah léegi nag mu yonent bi alayhi salaam ne gis nga bés bu ñu leen bàyyee ñu bënn gaal gi ñi ci kaw bu ñu xoolee naan waa garaawul man ngeen a desoo bënn gaal gi ñun ñëpp ay alku loolu nag mooy lii ñu doon wax sànq ay mœurs yu dégradé ay nit ñoo xamante ne nii dañoo bëgg rey li nga xamante ne mooy makaarimul axlaq ci kaw suuf nga xamante ne xamuñu dara ay nit lañ yoo xamante ne nii seen biir seen bi biir yi kopp newu ci seen bopp yi dara newu ci ba pare nag ñu jàpp ne fii mu ne ñoom ñoo gën a yeewu ñépp nit ñi ñoom sax sooy ñooy seeni modèle loolu nag ba pare nag di def yu ñaaw yow nga toog borom bi toog naan sama yoon newu ci man daal naa nekk sama kurus ak sama der borom bi nee na bu may mbugal gis nga bu ma ñëwee na ngeen ragal fitna goo xam ne bu ñëwee bay dal du lal ñi nga xamante ne ñoom ñoo tooñoon képp ci yéen toog rek naan sama yoon naw ci bu yàlla yi ñëw di mbugal yéen ñépp lay boole waale kon nag mbir maa ngoog nga xam ne di ñaax nit ñi ci al amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar di digle li nga xam ne mooy njekk tey tere li nga xamante ne mooy safaan foo ko gisee ak nanga ko mane ak fa nga xamante ne yow noonu nga ci tolloo wallahu ta'ala a'lam sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa wa sahbihi ajma'in subhana